qaalat lahum rusuluhum in naxnu illaa basharun mislukum walaakinna allaha yamunnu calaa man yashaa'u min cibaadihi wamaa kaana lanaa an na'tiyakum bisultaanin illaa biidnillahi wa calaa allahi falyatawakkali almu'minuun suñu boroom di wax ci laaya fukk ak benn muy wax ba léegi yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam di tontu seen ñoñ ya ginnaaw bañ leen ne moo yéen ñi ay mbindeef ngeen comme ñun yéen daal li ngeen bëgg daal mooy daal daal di dox suñu digganteeg dëdd lañu ak li nga xamante ne moom la suñu baay yi doon jaamoo suñu maam yi indi leen ñu ay lay yoo xam ne yu leer la luy wane ne boroom bi tabaaraka wa taala moo leen yónni suñu boroom nag na yonent di tontu alayhim salaatu wassalaam ñu ne qaalat mu daldi wax lahum ñeel leen rusuluhum seen ndaw yamaleen yebaloon alayhim salaam nax nahnu ñun de nekkuñu illaa basharun lu dul ay mbindeef wax ngeen dëgg ñun bañuñu ko de neewuñ nay malaaka lañ walla leneen lañu ñun de nekkuñu lu dul mbindeef mislukum kom yéen walakin allah waaye borom bi tabaaraka wa taala yamunnu moom de mooy xéewale mooy xéewale ala man yashaa'u ku ko soob min ibaadihi ci kaw ci ko soob min ibaadihi ci jaamam yi kon nag mbir mi lool la mooy ne yéen ni ngeen xame ne ci wàllu am amu àddina ni ngeen di gise xam ngeen ne yéen ñépp tolloolu ngeen ko li ñenn ñi déppalee ñeneen ñi te borom bee ko def na ko noon rek ci wàllu lu jëm ci wàllu boroom bi tabaaraka wa taala nekk yonent di wéetal boroom bi yaakaar borom bi di wéeru ci moom kese naka noonu la borom bi lim ciy joxe lay gënale ñenn ñi ci ñeneen ñi kon nag mbir moomu noonu kese la deme fii it wa ma lana te ñun sax daa warul ci ñun te dañoo manul sax an natiyakum ñu leen di dikkee di leen indil bi sultaanin ci benn lay benn përëw benn xujja bu leer boo xam ne ngir wone ne ay yonent lañu ñun amuñu kàttan bi du si ñun lay jóge noonu rek illaa bi idnillah lu dul ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala bu leen yaakaar ne ñun ñoo toog rek ba neex ñu ñu daal di improviser suñu bopp daal daal di samp suñu bopp daal ne yàllaa ñu yónni déedéet mbir yi demewul noonu de ñun ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala moo ñu tànn daal di ñuy jox lim ñu jox wax ñu ñëw daal di leen koy yeggee kon nag mbir mi lool kese la waalallahi te ci borom boobu dong tabaraka wa taala falyatawakkali nay wàkkeerlu almuminuuna way ngëm yàlla yi ñu ne wamaalanaa baleegi yonent yi alayhim asalatu wassalaam di wax ne wamaalanaa muulan moo ñu tere sax ñun ñii ba allaa natawakkala ñu ban di daal di wàkkeerlu ci ki nga xamante ne mooy suñu boroom tabaaraka wa la waqat te dëgg-dëgg hadaana subulana moom de moo ñu gindi daal di ñuy teg ci yoon yi nga xam ne ñooy jëme ci boppam muy yoonu yiw ak yoonu jub moom moo ñu ci teg waa ku ñu ci teg moom lan moo tere ba ñun ñuy lu ci moom dong wala nasbiran na te yëg leen ne yéen suñu ñoon yi wat nañ ne ñun de pare nañ te dinañu muñ ala ma aadaytumuna ci lépp loo xam ne ci woote gii suñu boroom jox ñu ne ñu wooleel lépp lu ñu ci lu ngeen lu ñu ci dal rek tukkee ci yéen ci ay musiba ci ay lor dinañu ko muñu inshaa allahu taala wa ala te bu ñu koy muñ ak lépp lu mën a am rek wa ala allahi te ci borom bi falyatawakkali na daal di wàkkeerlu al na ñuy wàkkeerlu bañ waxee lii nag gaa yi ne leen wa qaala alladina kafaru seen ñoñ ña ne leen ñoom ñi suuloon jëf weddi borom bi tabaaraka wa taala daal di jël parole nag wax li rusulihim ñeel seen yonent yañ leen yónnee alayhimu salaatu wassalaam la nuxrijannakum waat nañ ne dinañ leen expulser laa leen wax nii kon yéen ah yéen daal xamu ngeen bi ci bu ci doy daal yéen ñu ngi naan aywa bu ngeen bëggee ñu naan bàyyi li fi suñu maam yi nee woon daal fàttuunaa bi sultaanin mubiin andi leen ñu preuve bu leer mooy dañ koy wax noonu rek mais ku leen ko ndil duñu gëm moo tax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam xool tekki teggin yu rëy yi ñuy waxe ak ni nga xam ne noonu la ñu waxee ñoom wax ju sell te te te jaar yoon gaa yi lan lañ ci teg ñu ne leen lan nuxrijannakum wat nañ ne dinañ leen expulser min ardina des nañ leen génn exiler leen ci suñu suuf si de aw wala boog la ta'udunna fi naa wala rek ngeen nangoo dellu ci li nga xam ne suñu yoon wi nga xam ne moom la baay ak maam ne woon de léegi mooy lii lii moom mooy li nga xam ne kuffaar yi lii waxoon naa la politique kuffaar yi ak ñoo ci gaaw mooy expulser dàq ni ñu ne nañ leen génn dëkk bi ak ñoo ci gaaw ñoom daal sawaay <laughs> ñoom moom loolu moom <laughs> affaire la boo xam ne bu simple la ci ñoom moo tax xam nga waxoon nañ ko ñoom Seydina Luut ak ñoom ñépp dañuy yonent yi so suñu waroon di wax da leen da leen tuddul par kenn ndax ñu bari daanaka ñoom ñépp lañ ko wax waaw comme lañ waxoon rek la yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lañ ko waxoon ba suñu boroom doon wax ci saar bi nga xam ne gisoon nañ ko ci suuratul Israa laayam doon wax wa in kaadu la yastafizuunaka min al ard li mooy gis nga gaay tuutee des ñu bundu xatal la xatal la xoñoñal la daal lay xatal ci suuf si li yuxrijuka minha ngir ñu génn la fi ñoom waa màkk ñii kon bir maa ngoongu kon nag mooy loolu mooy seen lii la quoi mooy seen day dan mooy li nga alhamdulillah mooy li nga xamante ne nii seen aadala la mooy doo ñu ne ay wanañ leen ko expulser dëkk bi kon nag affaire baa ngongale léegi nag di nga xam ne ci lañ wax noonu la nag fa awha ilayhim suñu boroom daal di wax yu ca yonent yooyule alayhimu salaatu wassalaam daal di leen déey rabbuhum seen boroom ne leen lanuhlikanna zaalimiin wat naa ne dinaa alak ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi ak tooñkat yi leen bañ a gëm yéen ni ngeen wax noonu rek jàpp leen ko foofu mooy muñ leen lépp luñ leen teg waaye wat naa ne dinaa alak ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi wa lanuskinannakum te yen dinaa leen dëkkale al ard suuf si mooy suuf si nga xam ne yéen a ko bokk ñoom ñu bëgg leen ci expulser moo tax ba yàgg na nit ku bëgg a expulser nit ci ab dëkk war mujj ga moom lañ fay mujj expulsé génne ko fa te loolu moom ay misaal yu baree baree baree am kon nag affaire yi loolu kese la comme nit ki moom la nga yéene rek moom ngay am wala nuskinannakum te kon di war naa ne dinaa leen dëkkal yéen yonent yi ak ñi leen topp aleykum salaatu wassalaam al ard suuf si min ba'dihim ginnaaw bu ma leen alakee ñoom ñoo ñële zaalika lu dig bii zaalika gis nga lii zaalika loolee li man xaafa ñeel na ngir képp nag koo xam ne dig bii mooy bu ngeen muñee ci mbugal yi ñu leen di teg menaces yi ñu leen di menacer naan leen on va vous expulser on va vous déchoir de votre nationalité yooyu waxi caaxaan yooyu dinañ nangu seeni këyit def leen ay apatride bu ngeen muñee te teg rek seen tànk malgré ouragan yi nga xam ne fitna yeeg yooyu ngeen daal di jàpp seen diine suñu borom nee na di wat naa ne dinaa leen dëkkale suuf si waaye seen ginnaaw ñoom ginnaaw bi ma leen alakee waaye lii dig bii pour kan la mu ne daalika loole li man xaafa ñeel na ki nga xam ne dafa ragal maqaam yi bés ba nga xam ne mooy taxawaay ba muy taxaw ma war koo àtte mooy sama mooy yawmal qiyam xaafa mu ragal wa'iid kon wa li nga xam ne mooy sama tëkku yi nga xam ne moom laay tëkkoo ñi nga xamante ni nii ñooma mooy wastaftahu ba boroom bi defee lii nag digli yonente yi alayhim salaatu wassalaam wastaftahu ñoom yonent yoo yële alayhim salaatu wassalaam daldi ñaan seen boroom tabaaraka wa taala ndimbali leen dimbali leen ci kaw noon yii mooy ginnaaw bañ leen woowee yàgg fa nekk fa muñ seen seen lor yi ba ñu xam ne nag suñu boroom xamal leen ne ñii woon du ñu gëm léegi nag ñu daal di ñaan seen boroom tabaaraka wa taala ngir mu dimbali leen ndax boroom bi moo leen ci jox ndimbal moo leen ci jox ndigal nga xam ne yonent bu ne am na ñaan goo xamante ne nii moom la am boo xam ne bu mën a ñaan ay ñonam de ñaan leen yàlla léegi nag ñoom ñu ñaan loolale ba ñu ko defee léegi nag lan moo xaw suñu borom tabaaraka wa taala nee na waxaaba mu daal di kuttus ta perta kullu jabbaarin képp koo xamante ne nii ku doon rëy rëy la woon doon bañ jaamu borom bi tabaaraka wa taala anii din doon fàttërlu ci laayaam yi ne woon du ci gëm dara te du ci topp dara te kookale ginnaaw bu ko mbugal mii dalee nag min waraihi mu nga ca kanamam di ko xaar jahannamu li nga xam ne bu deewee gannaaw bu ko mbugal mi faatee fii jahannamaa nga ca kanamam di ko xaar de wa yusqa te des nañ ko fa nandal foofu ca biir jahannama ma in sadid ndox moo xamante ne nii daa nekk loo xamante ne nii mooy lii siit ci jóge ci yaramu doom ñi nga xam ne ñoom la ñuy lakk ëllëg fi nga xam ne wal iyaadu billaah biir safara seen deret yaak seen dëtt yay jaxasoo ndox moo mële tànk jër boole ci moom lañ leen di nàndal bu keroogee yatajarrahu waa ji da koy jéem da koy jéem a wannaasu di ko naan wala yakaadu yusiixu du ko sax xaw a mën a jàllale ndax li nga xamante ne bu ko guuxee yatajarrahu day guux mbir ma bu koy naan wala yakaadu yusiiru daana ko tax du ko xaw a mën a jàllale mooy difficilement ci lu metti la koy def waya tiihil mawt mettitu dee nag di ko dikkal ay mettitu dee mooy tartarawu dee di ko dikkal ca biir safara min kulli makaan ci bërëb bu ne ak wàllu wu ne wa ma bi mayyit waaye lool taxul mu dee de ndax biir aljana biir safara kenn du fa dee waxoon nañ la keroog jamono yële këne dee ci boppam dañ koy tëral diggante ajjana ak safara daal di koy rendi ñoom wan leen ko ku nekk xam ne kii mooy dee ñu daal di koy rendi moo tax kon dee dina mooy mettitu dee waya tiihi dina ko dikkal ne almawtu li nga xamante ne mooy tartaraayu dee mel ni kuy sukuraat taru deedee min kulli makaan ci bërëb bu ne foofule wàllu wu ca biir safara wa huwa maa huwa bi mayit waaye moom du deede ndax dee amu fa wa min waraa'i mu nga ca kanamam ginnaaw lii lépp nag am na mu ko wër fu nekk adaabun mbugal xaliidun goo xam ne gu tar la te dëgër goo xamante ne mooy jokkaloog mbugal mii nag am nañu ne wastaftahu boobale yéefér yi la boobu xam nga liñ njëkk a wax léegi daa am ñu ne mooy boroom xam boroom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñooy ñaan seen boroom daal di leen dimbali ci ñii am ñu ne noo yéeféer yi la tamit yéeféer yi ci boppam ñoom ñooy ñaan naan boroom bi tabaaraka wa taala bu dee ne lii dëgg la nañ leen sànni ay xeer ay taw daal yaa sànni leen ay xeer comme ni nga xamante ne noonee lañu ko waxe woon ci suuratu Saad te gisoon nañu ko ci suuratu Saad ñoom ñoom yéeféer yi bañuy wax naan yonent bi naan seen yonent di wax yonent ya alayhimu salaam di wax seen boroom naan rabbana ajjil lana qittanaa qabla yawmil hisaab ee eh yow suñu boroom rabbana ee eh yow suñu boroom ajjil lana qittanaa suñu suñu ay yow su suñu paar suñu wàll ci mbugal mi comme ni ko ñii di waxe nee naa ñaa yéey muy yonent yi alayhimu salaam andil ñu ko ak la waa Quraysh doon wax di wax naan waay boroom bi daal bu dee lii daal dëgg la bu bàyyeekoo ci